baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qul laa aquulu lakum cindii xazaa'inu allah cindii xazaa'inu allahi wala aclamu algayba wala aquulu lakum inni malak in attabicu illa maa yuuxaa ilay qul hal yastawi al-a'ma wal-basiir afalaa tatafakkaruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom fukkul bi mu ne qul yow wax leen ba léegi ñoom waa Quraysh ñi yow rasuulullahi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nee leen laa aquulu lakum man de duma leen wax mukk indi xazaayinullah ne leen fi man la ne li nga xam ne mooy màndaxey borom bi muy magasin borom bi tabaaraka wa taala dencuwaayu borom bu rëy bi xéewalam yu rëy yu rëy rëy du ma ne nag magasin borom bi tabaaraka wa taala dencam yooyu rëy rëy yoo yële këne man mii fi man la ne wala alamul ghaib da tamit xawma li nga xam ne mooy kumpa de mooy li mu ci xam lenn kese la lu dul ne mooy li ko ci borom bi tabaraka wa wax te loolu la leen di wax ci kanam léegi wala aqulu lakum te nee leen it duma leen wax mukk de inni malak ne man daal am malaaka la fii mu ne moom génn sama bopp ci cadre nit nag ba ne man daal fii mu ne malaaka laa loolu duma leen ko wax lii yëg leen nag li xew mooy lii ma leen di bëgg a wax in attabi'u man de nekkuma lu dul di topp man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallama illaa lu dul maa yuhaa ilay lu dul li nga xam ne moom lañ ma déy daal di ma koy wax yu loolu de laay topp mooy li ma borom bi bu xamal daal di ma koy wan ci li nga xam ne mooy màndaxeen yi ci ci ci magasin bi denc waayam yu rëy yi lim ma ci xamal lool laa ci xam waaye it lim ma xamal ci kumpa loolee laa ci xam kon nag mbir maa ngi noonu qul mu ne ba léegi wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hal ndax dina yem al ama ki nga xam ne dafa silmaxa wal basir ak ki nga xamante ne moom jàccaar la mooy laaj leen est ce que ki nga xam ne xolam dafa gumba ba manula gis yiiw est ce que kooku yem nag ki nga xamante ne nii xelam xol bi day gis li nga xam ne moo yiiw tati ko topp mu am clairvoyance xam nga ne ñaar yemu ñu dem afala tatafakkarun moo waay gaay yi yéen lan moo tax yéen du ngeen xalaat lan moo tax du ngeen di fàttale ko way xalaat yi seen mbiru boroom mu ne kantaa ñii moom waxoon na ne ñii moom duñu dégg moom la doon wax ne gaa yii dañoo nekk ñoo xam ne summun wa bukmun voilà gaa yi moom taxul ñuy wax ñoom moom du dégg lu baax leen te tamit du ñu déggee ñoom soo non seulement te du ñu génn lu baax ci seen làmmiñ yi léegi nag muy wax nag ñi nga xam ne ñoom la waaraate ñoom la alquran gii di jariñ mu ne wa andir bihi xuppil ci alquran jii ma la jox alladina gaa yi nga xamante ne nii yaxaafuuna ñoom de dañuy ragal seen boroom yaxaafuuna dañuy ragal ay yuhsharu mooy gëm nañ tey ragal bés boobu la xam ne bés bu màgg la ay yuhsharu kën dinañ leen pang dajale leen ilaa rabbihim ca seen boroom tabaaraka wa taala te bu boobaa laysa lahum min duunihi amul kenn koo xamante ne wëllif boroom bi tabaaraka wa taala waliyun amuñu kenn kuy méngoog seeni mbir di leen dimbali bu keroogee wala shafi'a amul kenn koo xamante ne moo leen ramb lu ne daa fekk di leen dimbali lu ne moom daa fekk mu neex borom bi tabaaraka wa léegi nag mu ne la'allahum yattaquun bu ko defee ñoom ñu daal di amug ragal yàlla ci waar gi nga leen di xupp gi nga leen di xupp ci alquran jii ñii mooy jullit ñi nga xamante ni ñoom lay jariñ mooy ñooñu xupp leen ñooñu moo taxoon ma ne la xupp moom du yéeféer kese la xupp dañuy xupp jullit du xupp yéeféer waaye yéeféer lañ koy gën a def ndax moom daa deful dara lu baax lu muy xaar ëllëg de kon nag mu ngi noonu le mu ne nag wala tatrudi xadiis bi laay bii nii ñu génn ak bii di ñëw gisoon nañ laay yu mel nii ca suuratul kahfeeg yoo yële mooy daal xadiis ci gàttal mooy xadiisu seydna Saad ibn abi waqaas radiyallahu taala anhu wa ardah bi nga xamante ne nii moom la ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuffaaru quraysh yi ci boppam ñoo ko ne woon ah yow daal sawaay fii mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun daal du ñu gërëm di nekk ak yow daal di la ànd ak yow fekk gaa yi nii ñoom ñoom ñoom am ñoom ibnu yi Abdallah ibnu Mas'ud ñoom Suhayb ñii ñoom Ammaar ak Miqdaad ak ñoom Bilaal ñii ak ki nga xamante ne mooy Sa'd ibn Abi Waqqaas yii fekk ñii ñu ngi ànd ak yow daal moom ñun moom gërëmuñu di nekk ak yow di ànd ak yow ñun daal boo bëggee nag ñu ànd ak yow daal fatruduhum dàq leen an ka ñu wëllif la voilà bu ko defee ñun bu ñëwee mën a toog ak yow nag voilà ñu xam ne ñun nag ñooy kilifa yi de di toog ak ñii nga xam ne boroom woyof tuba yii ñenn ñi sax di ay jaam ñoo xam ne suñuy jaam la ñoon ci ñun lool moom du xaw day xaw a yéeme comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaamu muslim ak rahmatullahi yi daal di woon solo te tuddoon nañu ko waxoon nañ la nag wax bañ doon wax naan moom lañ jële woon ci na Xabbaab ibn al-Arat waaye loolu waxoon nañ la loolu moom dëgërul du tout te loolu waxoon nañ la ko ko ndax aay yii nii mu ngi wàcc fi nga xamante ne nii mooy Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima te foofu dana woon al-Aqra ibn Haabis ak ki nga xam ne Uyayna al-Aqra nekkoon sangu waa Banu Tamim Uyayna mi nga xam ne moom lañ gisoon keroog rek mi nga xam mooy Uyayna ibn Badr al-Fazari ak seen mbokk ma al Mirdaas sayyidu Banu Sulaym dale ne ñaar ñee ñu njëkk ñal Aqra ak xa ak Uyayna ñoom ñaar bañ tuubee lañ wax loolu ne yonente mi alayhi salaatu wasalaam dàqal way ndombo tànk way way woyof mbubb yi loolu moom wax nañ la même bu dee càllale bi amul lees ci wax waaye loolu moom dëgërul parce que affaire bi mooy aaya yi Makka la wàcc te hadith Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas bi na Sahih Imam Muslim ak li nga xam ne mooy sax sunan sunan Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi alayhi alayhima loolu day wane ne lii mooy li gën a lëng ci mbir mi kene lii Makka la woon te ñoom mooy waa Quraysh ñooñu la ñoom ba ak ñoomin Abu Jahlin gaa yooyu ñoo ko doon wax yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko boo bëggee daal ñun daal du ñu gërëm daan ak yow foog nga dàq gaa yi nii suñu boroom nag tabaaraka wa taala am na ñu ne laay biñ gis léegi ñoom la doon wax ne ñoom ñii di la wax nga dàq leen ñoom ñoom ay boroomi nit lañ ñoo xam ne seen xol yi boroom bi tabaaraka wa taala moo ko kaste seen nopp yi duñu dugg alqu duñu dégg alquran dégg gu sew bu leen di jariñ waaye it seen seen seen seen seen bët yi du ñu nangoo gis yiw kon nag yow xuppa ci ñi nga xam ne ñoom dinañu ragal ëllëg seen boroom tabaraka wa taala pang leen daje leen te bu boobaa amul kenn kum ku wëllif boroom bi ku leen mën a méngoo seen mbir wala ku leen di dëmb di dëmbali di leen ràmmu bu ko defee ñoom ñu ragal yàlla mu ne nag ñooñu noonu nag nga koy nga koy lii nag <clears throat> nga koy nga koy waaree bul dàq mukk alladina ñi nga xamante ne nii yad'una ñooy jaamu yad'una di woo seen boroom yad'una di ko sikkar di ko jullil rabbahum seen boroom tabaaraka wa ta'ala bil ghadaati wal ashi ci bëccëg yi ci suba yi ak ngoon yi ñooñu di ko def nga xam ne di nekk ci julli nekk ci azkar yi di sikkar di tudd seen boroom fu ñu toll ci bëccëg yi ci guddi suba yi ak ngoon yi te nag bañ koy def bëgguñ ci na ma sàmba kontaan wala ma demba walla ma soxna kontaan déedéet ñoom yuridu na ñoom nam muñu ca loolu lu dul wajha lu dul ne borom bi tabaaraka wa taala ci boppam moo tax ñuy def te moom la ñu namm ci mbir yi te moom la ñuy ut ngërëmam maa alayka mu ne ko yow nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkul ci saw loos te yenuma la min xisaabihim ci seenuk atte ñoom ñii naan dàq leen leen ñoom ñii seenuk xisaab seenuk atte nekkul ci sa loxo te gàlluma la ko min shay'in ci dara wa ma min xisaabika te yow nekkul ci sa atte bi ma lay atte yow alayhim gàlluma leen ko ñoom min shay'in ci dara daal fa tatrudahum boo toppee nag yéefaru Quraysh yii paawu Quraysh Quraysh yii kilifaay Quraysh yii kéefir yu mag yii naan la dàq leen leen bés boo leen toppee de dàq ñii fa tatrudahum boo leen dàqee de fatakuuna bu boobaa di nga bokk min az-zaalimiina ci ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi wal iyaadu billah mu ne wa kadaalika lii nag wax la bu muy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye surtout jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñooy nekk kilifa ne ay dañoo nekk ci diine ji toogal fi yonent bi alayhi salaatu moo xam ay sëriñ lu ñu man di doon wala ay cheikh ay jàngalekat ay boroom xam-xam que lii bu mu leen dal mukk bu ay boroom dombooy tànk ñoo xam ne xam-xam yittelu leen sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxi nopp su doy wuñ ko tus dañ koy doyadil fu ne ñooñu buñ taxee ñi nga xam ne ñoom lool kese leen tax a jóg taalibe yi nga xamante ne nii ndongo yi nga xamante ne nii jaral na leen bàyyi lu ne ngir jàng si ut si xam-xam bu leer boo xam ne moom la ñuy topp bu tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow sëriñ bi boo ñëwee ba jéem teg leen ca gannaaw parce que lan nitu àddina yi ñoo ñëw ñi nga xamante ne gëmuñu dara même bu deen ay jullit lay nga xam ne seen intérêt kese leen fi indi nga réglé leen ca gannaaw teg leen ci ganam yi nga xam ne sax nee nañ diine lañ ko tuddee nga gis lu mel ne ay màggal wala ay gàmmu nga ñëw nar a jël ñoo xamante ne nii ay nit yi politique kese lañ daraay lislaam waxuñ ci dara lu dul ne ah d'ailleurs sax ñoom ñooy voté ci réew mi ay loi yoo xamante ne nii yépp day xotti alquran di xotti njàngaleem alquran di di daganal yi nga xamante ne moom la suñu boroom xaraamal gaa yooyu nga ñëw ci cérémonie boo xam ne nee nañu kat lislaam a tax mu taxaw loolu la ñuy wax même bu dee am na ñoo xam ne gëmuñ ne loolu ngir ngir l'islam la waaye ña koy def jàpp nañ ne ngir l'islam la léegi yow loolu nga nar cee jël jël niti àddina yi féetale leen kaw ndongo yi nga xamante ne nii daara ji fii nii dara indiwu leen fii lu dul soppu ka nga xamante ne nee nañu moom lañ jokk te kookoo leen di jokkale ca yàlla nga ñëw teg leen fële ñëw yëkkati ñële loolu yow xam nga ne yow li nga def waru la nekk nga koo xamante ne yaa suufeel ñi nga xam ne mooy la sëñ bi doon wax taqdimu di jahlin wa taxirul alim mooy jiital ci ma ci fi nga xam ne mooy axiru zaman mu ne li xew léegi daal lenn la waaw te bokk na ci màndargaay mujjantalu jamono ji nga xam ne ñun moom la ñuy dund mooy taqi taqdimu di jahlin dañuy jiital koo xamante ne nii xamul dara voilà même bu dee dara yi daamine nañ ko bu dee babush yi rëy na bu dee tengaada ya ñuy sol daal dinay kawe walla mbaxana ya wala jamput ya di nañ koy defar ba baax daal di kaala wu yor kurus yu toll ni ab train loolu yëpp ñu daal di leen jiital waaye wa taxirul alim daal di jël ki nga xam ne mooy boroom xam-xam bu set wecc nga xam ne dara ko lu dul boroomam tabaaraka wa taala kese la fees dell xam-xam bu leer nañ